fil baabi saadisi wal xamsiin baabu fadlil juu'i wa xushuunatil ayshi wal iqtisaari alal qaliili minal ma'kuuli wal mashruubi wal malbuusi wa xayrihaa min xuduudin nafsi wa tarki shahawaat. kon walillaahil hamdu wal minna. ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu. li nga xamante ne moo doon garab ci tool bi di numéro cinquante cinq juróom fukk ak juróom doon wax ci li nga xamante ne mooy ngëneelu ñàkk ci euh, ngëneelu euh, dëddu àddina ak di ñaax nit ñi ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk xadis biñ ci mujj woon a gis nag moo doon xadis numéro quatre cent quatre-vingt-dix ñeenti téeméer ak juróom ñeent fukk mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala asdaqu kalimatin qaalahaa shaa'irun kalimatu Labiid radiyallahu anhu kon gisoon nañu loolee walillahi alhamdu wal minna tey nag comme ni ñu ko yëgle woon ñu war a gis kon beneen garab goo xam ne sorewul ak bii ñu génn ñoo taqaloo ci tool bi muy toolu nit ñi sell ñi di seen Riyad as-salihin ja'alana Allahu minhum wa al imam tudde ko nga ne chapitre wala bunt numéro cinquante six mu ne baabu fadlil ju'a mu ne baabu buntu fadlil ju'i ngëneelu xiif wa xushunatil aish ak dureté mooy dund goo xam ne dafa jafe daa metti xushu xashuna mooy istadda loo xam ne istadda dafa tar wa akbar mooy bu dee daa metti mu ne loolu ngëneelu loolee wal iqtisaari ala al qalil ak lu néew minal makuuli ci wàllu lekk lu ñuy lekk wal mashrubi ak li ñuy naan wal malbuusi ak la ñuy sol wa ghayriha ak yu mel noone ne min hududi nafs ci li nga xam ne ay cëri bakkan lañu waaw mooy bakkanu nit ki la koo soxla ngir mu mën a dund waaw mu ciy jël loo xamante ne nii dina ko may at taqallul al qalil al iqtisaaru al qalil waaw gisoon nañ ci buntu biñ génn tañ rappelé ko sànq wal hasu ala taqalluli di ñaax nit ki ci muy néewal min ha ci mbiru àddina waaw loolu daanaka mooy lii rek waaw fii da koo détaillé ne ci loo xamante ne nii euh, di yem li nga xamante ne nii lu tuuti la ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol ak yi mel ni ñoom waaw ne lim lépp day xaw a jafe waaw day xaw a jafe waaw min xudu wa ci yoo xamante ne min hudud nafs ci këru bakkan la waaw ne nit ki ñàkk ak dundam mu koy am waaw waaye nag bu ci ëppalee mën na koo alak waaw bu ci yemul ci xam ne lu néew la mën na koo alak waaw wa tarki shahawaat waaye buntu bii day leeral tamit li nga xamante ne mooy bàyyi banneex yi topp say bànneex waaw waaw akbar <laughs> léegi nag noonu la tuddee buntu bi al imaamu di dugg comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe woon ne day ubbee ci lenn min al min min al min al ayat ci al bu tedd bi ci yoo xam ne eh, karimaat léegi nag al rahimahullahu taala mu ñëw mu ne qaala allahu taala fa xalafa min bacdihim xalfun adaacu alsolata wattabacu alcahawaati fa sawfa yalqawna gayya illaa man taaba wa aamana wa amila saalihan fa ulaa'ika yadxuluuna aljanna fa ulaa'ika yadxuluuna aljannata wa laa yuzlamuuna shay'an kon boroom bi mu ne wa qaala mu ne qaala ta'ala première aaya boo xam ne moom laal imaam di indi fi mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de nee na ci alquraan fa xalafa mu daal di wutu min ba'dihim te gannaaw ñu baax ñoom doon tudd waaw dañuy wax li imaam wax après dinañ ñëw wala ñu tàmbalee foofu <laughs> bala ñuy dem di delluwaat gannaaw moo fa xalafa min ba'dihim xalfun moo ana ñan la doon wax ne min ba'dihim ñoo ñeen <laughs> ndax nii la commencé woon dafa tudd yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te suuratu maryama alayhi salaatu wassalaam waaw tudd fa ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ba mu tuddee waxtaanu eh, sayyidatu tudd mbiru sayna Zakariya waaw waaw zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya waaw <laughs> waaw mu tudd kon mbiru sayna Zakariya tudd mbiru sayyid sayyidatuna ak ni nga xamante ne noo ne la Isa alayhi daal di juddoo Seydina Zakariya ba mu ko fekkee ci xaal boobee ni nga xam ne moom itam ak xéewal ya mu ñaan boroomam ba mu may ko moom itam Yaxya waaw ginnaaw gi kon Sayyidatu Maryam ah mooy ca lekk yam doon ñëw ba mu gis ko après nag mu ñëw ah, ba nga xamante ne nii ci la ko may ki nga xamante ne mooy Seydina Isa moom Sayyidatu Maryam ginnaaw loolu mu daal li ñuy nettali nettaleeb ki nga xamante ne mooy abul anbiya Seydina Ibrahimul Xaliil waaw alayhi ridwaanu alayhi salaatu wassalaam mu ne wadkur fil kitaabi Ibrahim bim paree ci moom mu tudd ne wazkur fil kitaabi Muusa tuddal ci téere bi di alquraan ak ci saar bi Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam waaw fa wa wahabnaa lahu min rahmatinaa axaahu Haaruuna nabiyya te mayoon nañ ko ci loo xam ne wahb rabbaaniya mooy wahb rabbaaniya waaw borom bi dal koy may ci amul dara loo mérité ci mbaaxam dong ak gënee ma defal ko mbokkam ma Haaruna ma def ko yonent ginnaaw gi mu ne wadkur fil kitaabi Ismaa'il tuddal ci bi Seydina Ismaa'il di Ibnul Xaliil alayhi salaatu wassalaam fii borom bi toppul chronologiquement parce que tudd na Seydina Ibrahim dugal fi Seydina Muusa ak Seydina Haarun te kam njëkke mooy Sayyidatu Seydina Zakariya sayyidatu Maryam sayyidina Isa jàll kon du chronologiquement du par moo njëkk a ki njëkk a topp ki njëkk a ñëw ndax sayyidina Muusa ginnaaw sayyidina Ismaïl la dikk te moom la njëkk tudd fii moom Haaruun alayhimu salaatu wassalaam waaw wax moom sayyidina Ismaïl moomale bi mu tuddee yeneen ci yooyu mu ne wazkur fil kitaabi Idriis waaw yonent mu yonent yàlla Idris alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar bi mu paree ci ñoom nag mu ne ulaa'ika alladhiina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyiina min dhurriyyati aadam minan nabiyyiina min min durriyati aadama wa mimman hamalnaa ma'a nuuhin wa min durriyati ibraahiim wa min durriyati ibraahiima wa israa'iila wa mimman hadaynaa wajtabaynaa ida tutla alayhim ayatu rrahmani xarru sujjadan wa bukiya waaw après nag ci la loolu teg aay yi imaamu Nawawi indi فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah mu ne ulaa'ika yonent yi ma tudd ma fee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe ñuy ràngoo ñoom bokkuñ ci ahlu darajaat yi kii yi de ñoom ñoo plafonné ñépp waaw ñooy la crème de la création d'Allah waaw ñooy ñu gën tedd ki ñu yàlla bind mu ne jaayoo yële alladina an'ama allahu alayhim ñoom la borom bi xéewale ci seen kaw min na ci yonent yi waaw moo yonent yëpp waaw min zurriyati aadam yonent yooyu borom bi leen jële ci njabootam maam aadama mi abul bashar waaw bàyyi mindii fi waaye ginnaaw bu defaat beneen sélection <laughs> ginnaaw Seydina Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh defaat sélection ca ña nga xam ne ñoom la tegoon ca gaalug Seydina Nuh ga ñoo ko gëmoon gëmoon diggu bi yàlla ba keroog ñoom ñoo mucc ba mbënd ma ñëwee ba déluge ba ñëwee ñooñu borom bi defaat sélection ci seen biir waaw wa min dhurriyyati Ibrahim boo demaatee ba ci kanam yeneen dama ñëw ca gannaaw beneen abul bashar <laughs> mooy ñii mu tudd nii ku ci nekk bàyyi nga ci mbindeef yi waaw Seydina Adam bila nizaa moom ci boppam la ñépp génn Seydina Nuux borom bi nee na ñépp la alak waaw ba pare mu ne wa ja'alna zurriyatahu humul baaqiin waaw ma def ca suuratu Saaffaat moom Seydina Nuux mi zurriyatahu ak njabootam humul baaqiin ñoo fi des moo tax ma ne ku taxaw ne man sama maam yonent la man nga ko ne wax nga dëgg waaw waaw hatta ma foo mën a cosaanoo bo nee sama maam yonent la wallahi wax nga dëgg non seulement man nga te tegtaloo aaya bi waaw suñu boroom ma ne man maa def zurriyatahu gis nga ak njabootam ñoom ñooy ñi des kon yow njabootu yonent nga bokk alayhi salaatu wassalaam muy ñoo te boo yéegaatee kaw sëy naa aadam mi mu wax boobu moom ñépp la waaw moom moom waaso yëpp le suédois le sud-africain le brésilien le malien ah ma ne l'australien ñépp doomu yonent lañ bilaa doy amul dara le pygmée le tabasquin du Canada le chirico le chirico ah ñoom ñépp waaw te Quechua ñoom ñépp ay lan lañu ay doomi maam aadama lañ alayhi salaatu wassalaam abul bashar waaye gis nga sélection yi borom bi def ndax ku nekk ci ñim lim ñoom ku ci nekk taxawa nekk bàyyi ci l'humanité ci ñi nga xamante ne ñooy nit ñi ñëw ci gannaaw allah kon yaa ngi jël wa ja'alna dhurriyyatahum al mu nekk wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahim alhamdulillah waaye it beneen sélection ci njabootu Seydina Ibrahim moo tax ñu koy woowe abul anbiya waaw <laughs> waaw abul anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam nga xam ne ba mu ñëwee daanaka yonent yi ñëw ca gannaaw ñoo daanaka la totalité l'écrasante majorité ci njabootam lañ jóge ñii ci branche ki muy tudd après wa Israël Israël waaw man huwa Israa'il hada Yaqub alayhi salaatu wa salaam nga xam ne da doon rañaan doonul woon deñ di rañaan di jëm ci iilu di yàlla waaw Israa'ilu di dem ci iilu moo wala di yàlla loolu moo masa nekk xaalam noonu la masa mel waaw dellu waa koon ci boroomam tabaaraka wa taala moo tax mu tudd ko saaru Isra saaru Isra suurat Isra bokk na ci beneen suuratu banu Israaïl waaw lool doomi ki nga xamante ne saa su ne du dañ di rañaan ci jëm ci boroomam tabaaraka wa taala mi nga xam ne du jeex Seydina Ibrahim abul anbiya waaye wa Israaïl ndax Israaïl tamit ci woppam yonent yi ñëw gannaawam yépp ñu ci bari ci moom lañ génne waaw waa banu Israaïl bari woon ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ma taxoon ma ne la kàccorte yi yahuud yi ci kaw suuf jël al ardal muqaddasa jël ci lu leen neex àddina bi yëpp ànd ceeg ñoom di duma suñu mbokku palestiniens yi nga xam ne ñoo fa woon ci ni mu gën ñaawe mu mel ni seen normal waaw ba sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir di nemeetu ñoo wax boo waxee ñu condamné la waaw lu tax ngay wax naan naan ñoom li ñuy def du noonu ku wax ñu ne il est tombé sous le coup de waaw al al filistini ah amul dara waaw waxoon naa la fi la waaja waxoon imaam ba waxoon wax na dëgg gis nga boo boole woon ay xar gis benn waay ci réseaux sociaux yi mu def tenn foo xam ne ay xar lañ fa def ay xar la fa def jël benn kano bomb yooyu tiimale leen ko rek dóor tël xar yi seen seen seen seen seen suux yi di rot di wadd seen yaq yaram yi tël ñu tas wallahi kooku jour bi mu ko defee réseaux sociaux yi te dinañ sa ñamuñ ci condamné ak ñaawlu lim def mais dinañ sax fan la nekk ñu jëli ko teg ko pen boo xam ne koy réclamer même ñi nga xam ne newul seen réew sax dinañ fexe ne kooku na réew moom ne nañ ko décla nañ ko jàpp laa wax kii moo barbar moo yées gisoo luñ def xarit waaw oui yi du loolu la dund noo te bu week-end jàpp naan pour depuis le sept euh, sept octobre mu ko man le sept octobre c'était avant 1948 ba société des nations ONU la yées gu yées gi Euh, euh, sous la la bénédiction ah de l'ONU ak euh, britannique yi ñu utal leen benn quartier ay ay quartier ci biir Jérusalem foofu la bi al-Quds waaw mooy la beneen waaj wax rek ne ñoom leen affaire la rek mooy damaa ñëw kër jàmbur ñu xajal ma fi may ma fi benn pantre <laughs> ma dem ba ci biir jàpp ne boo pantre bi doyatuma waaw ma nangu saal bi te waa kër gaa ngi fi de ak ay njabootam boroom kër gi njabootam ma nangu saal bi te man dañ ma fee dama yekk laa ñaanoon ñu ne ma ah waa am na fi benn néeg de mu ñëw woo oh, doy ma ma nangu saal bi ñu naan déet ma nangu werandaa bi ñu naan déet <laughs> waaw <laughs> mu nangu sama néegi doom yi ma naan ah salaay nangu sama néeg ba nangu sama néeg man ci sama bopp sama soxna mu nangu ko dañ sa douche ba ne leen douche bi kanif bi moo leen dese waaw ñu nekk de douze ba mu ma jëlee ñu sax douze bi sax ci boppam mayatuma leen fi ngeen fii nekk loolu mooy typiquement li xew diggante Palestine ak Israël waaw ay nit lañ ñoo xam ne boo lu ñëwee seen benn maam dëkku ñoon foofu ñoom ñi ñenn ñi jiite ñenn ñi sax juddoowuñu ci monde bi lañ leen jëlee fu nekk ay Russie ay ay France ay États-Unis ay fu nekk Pologne waaw parce que nee nañ dañ leen a tooñoon ci nazi yi après ñu ñëw nan la ñuy faj ak ci tooñ. te la nga xam ne moom la seen maam yi dundoon ñenn ñu dund ñoom lu lu lu mel noonu wala lu ko raw lañuy ñuy faire subir ñeneen te kat ña doon condamné nazi yi ñu ngi fi toog ñépp noppi naan leen allez wula allez wula allez lan wula waaw ma nu ngeen koy kenn ñeme wala léegi nag loolu noonu waxoon naa la bu la euh, mbir moomu méttee. ba ngay wax bul ne Israël saaga wal iyaazu billah ndax noonu lañ tudde seen foofu yow bu ko def ne l'état sioniste réewum sioniste yi waaw waaw teer ba nga xam ne moom lañ nangu nga wax leen mais boo ne Israël saaga waxoon naa ne yow imagine nga yonent bi yàlla turub yonent bi yàlla ngay wax ba pare teg ci yow saaga wala ŋaññ wala lu ñaaw wal iyaazu billah moom il faut faire attention waaw il faut faire très attention te sax ay saaga daa fajul lu bari waaw dara sax waaw <laughs> waaw sauf que nag palestiniens yi ñoom dañ leen a tooñ laa yuhibbu allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim waaw borom bi bëggul ñuy feeñal ci wax loo xamante ne nii ah waru la demee noonu daal du wax ju ju rafet lu dul ca kañu tooñ waaw waaw kon loolu laa la waxoon nañ ci bàyyi xel israil huwa yonente yàlla yaqub alayhi salatu wassalam te moom tamit jaaru abul anbiya la ndax waa banu israil ñu xam ne kaanat banu israil tasuusuhumul anbiya comme ni yonente bi alayhi salatu wassalam wax ñi leen doon tasuusu mooy ñi leen doon gérer xam nga siyaasa ci la jóge di doxal di toppatoo mbiru nit ñi ngir mu yëwén politicien bi loolu lañ ko fi tege mais tegu teguñu ko fi ngir mu ñëw di toppatoo mbiru boppam ak mbiru kalaawam bu paree dem toj réew mi dem yoonam wal iyaazu billah waaw kanat banu israil tasuusuhumul anbiya waaw yonent yi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo leen doon gérer waaw borom bi bàyyi wala leen woon noonu rek sudan comme nit ñépp ayahsabul insaanu an yutraka suda est nit ki daa foog ne man borom bi dama ko fee bàyyi muy wëndëng di dem képp déedéet waaw kon ñooñu mu ne wa min zurriyati Israaïl wa mimman hadayna waaye demal beneen sélection ci ñi nga xam ne ñoom la gindi wajtabaynaa te bijj leen tànn leen mu ne ñoo ñële ida tutla alayhim ayatu rahman muñ leen tuddalee aayaay borom bi nga xam ne moo fees dell yërmande nga xam ne ci la génnee mbindeef yi ci la xamalee alquraan waaw ci lay attee jaam yi yawmal qiyaama mu ne buñ ko tuddalee laayaam yi alquran ñooñee ak yu tukkee ci seen borom xarru dañuy rot sujjadan di sujjóot wa bukki yaa di jooy allah waaw léegi nag bi mu tullee ñu baax ñii ta mu ne fa xalafa min ba'dihim waaw mu daal di wutu seen gannaaw xalfun ab wutaakoon bu bon waaw xalaf mooy wutaakoon bu baax xalfun mooy wutaakoon bu yées waaw xalfun ak wutaakoon bu bon mooy des mauvais héritiers des mauvais héritiers et mauvais héritiers lan lañ def bañ ñëwee seen gannaaw adaa'u salaa li dina mag bi ci bépp sharia bu l'islam wàcc muy julli moom lañ njëkk a neenal waaw moom lañ njëkk doyadal te xamuñ ne ko doyadal lool fali siwaaha adiya kama qaala al-Faaruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waaw képp ku doyadal julli comme que moo gën a kawe lépp ginnaaw shahaada yi yow la suuf nga gën doyadal moo tax képp koo xam jullit bu dul respecté jullit bu ko wóolu kooku nifaax da yomb nekk naafiq da koy yomb lool ndax ayatul munaafiqi salaas ndax mandargay naafiq ñett la ida haddasa kadab waaw bu mu la nettalee rek day day naax waaw wa ida wa'ada axlafa bu la joxee rendez-vous da koy fausser wa ida tumina xaan bu ñu ko euh, wóoloo mu trahir waaw ci beneen bi mu yokk beneen wa ida xaasama boofu mu ne ñeent la wa ida xaasama fajar te fu wax ko lu kàccoore wax yoo xamante ne nii du dëgg tuumaal ko ay mbir waaw gisoon nañ keroog lim noon wax ci jigéen ñi ne tax ñu bari safara yakfurna loolu yakfurna billah yenentu way sat gis naa ñu fopp mooy jigéen ñi waaw lu tax ndax ñoom dañuy weddi bi kufrihin ñu ne ko mais dañuy weddi yàlla mu ne déedéet yakfurna al-ashir law ahsanta ila ila ihdahunna an-nahr thumma ra'at minka shay'an la qaala maa wajadtu maa wajadtu aw maa ra'aytu minka xayran qattu aw kamaa qaala waaw boo rafetaloon ci kenn ci ñoom biir mu yàgg benn bés kese mu gis loo xamante ne écart la ah njuumte la tarxiis la loo warul woon a def lu rafetul la mu ne la masoo maa gis nga def lu yiw mukk masoo def lu baax waaw kon wa ida xaasama fajar loolu nag kuy doyadal julli nekk naa féq dalay yomb yooyu noonu dalay yomb xam nga lu tax parce que wali siwaha adiya yi gën a séeni suuf julli te mooy yi ci des moom lay gën doyadal moo tax seet leen seet leen moo tax ñun sama société laa xam les wolof waaw waaw wax dëgg bu ñu waxalee dëgg rek te yàlla tax respecté julli di ko defe respecté julli ah, mooy la <laughs> adaa'u salaat moo tax boroom xam-xam yi ñeen ña dañ ko bàyyi carrément duñu ko def te lool am na ci xeet wi waxuma ñi nga xamante ni ñoom euh, ñoom dañoo bokkatul ci diine parce que ñoom dañoo xam ne farata la ñu ne farata la waaw yooyu mais ñoom am nañ droit ba ñu julli ñu ne leen ah ñu ne ñoom ñoo ci am droit wax naa la kooku waxuma la kooku mais képp ku taxaw ne am na ci jullit ñi koo xamante ne nii moom am na droit parce que Serigne diwa ko may droit bu bañ a julli yow moomu ko wax laa wax même bu dee da ngay julli yéeféer nga waaw yow yéeféer nga xam taxawoon nañ ci li Imaamu Nawawi leeraloon na affaire boobu waaw leeraloon na ko bu baax ma ne lii war fi ñun ñëpp ko war a dégg waaw waxuma la yow yow yow yow de yow yow yow yow waxuma la moom moom moom mi nga xam ne jàpp na ne ginnaaw bi mu xamee ne laaye yi nee leen dee leen julli dee leen woor dee leen def nangam mu ne man di dem ah, Makka mu ne du ma na wa mooy farata yow kooku yéefér ba ko am nañ ci droit am sañ-sañ ba waxoon naa la loolu waxu boo amee xam ba amoo sañ-sañ ba loolu mooy waxu neen yi gën a màgg yi nga xam ne moom lañ génne ngir di ko naxe nit waaw wax jooju foo ko dégg fa bàyyi ko fa xadar salte la poubelle la wallahi maa la ko wax l'imam as-Suyuti doon wax waaw ku la ko wax fa xadar tilim tilim la takk takk la salte la poubelle la sànni ko waaw ndax wax jooju foo dégg gaa yi di ko wax mooy am na ñoo xam ne moom ñoom lañ bëgg a may porox ndollu ñuy def ci diine ji lu leen neex teg ko ci seen bakkan ñu naan dañoo am sañ-sañ gi wallahi kenn amul sañ-sañu mooy yàlla hatta nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw moom mi nga xamante ne moom moo ne euh, gis nañ ko fi gisati ko fi waaw inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam zakat sarax daganul muhammad ak waatur muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy taxaw naan daganul nga gis ay nit ñoo xam ne nee nañ ci biiram la nekk jàpp lu yàlla xaraamal ñu ñëw daganal ko seen bopp ñuy wax ñu naa taalibe yu yi nga xam ne xamuñu ak ñi nga xam ne jàng nañ ba xam ne waaw waaye ñoo jël seen bopp ngalaat ko jox ko ñoo xamante ne xamuñ dara di leen wax lu leen neex waaw naan ñoom diw li ñuy weddi lii dañoo xamul rek am nañu xam-xam bi ndax mënuñoo weddi ne waa ji wax na dëgg am na xam-xam bi waaye nag mbir mi boo amee xam-xam ba ta amoo sañ-sañ ba loolu waxu baatil neen la du waxu dëgg loolu amul ci l'islam amul